hadith quatre cent cinquante cinq waan abi umaamata suday ibn ajlaan al-baahili radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laysa shay'un ahabba ila allahi ta'ala min qatratayn wa atharayn qatrati dumu'in min khashyati llah wa qatratil damin tuhraaqu fi sabilillah wa ammal atharu fa atharun fi sabilillahi ta'ala wa atharun fi fariidatin min faraa'idillahi ta'ala rawaahu tirmidiyyu rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan kon al imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi kon hadis bi di numéro quatre cent cinquante cinq mu ne waa nabi Umaama mu ne bii mu ngi koy jële ci baayu Umaama saxaabu boo xam ne loolu doon dakkantalam Abu Umaama Abu Umaama Suday ibn Ajlaan lu tuddoon al-Baahiliyu eh, radiyallahu ta'ala anhu annahu an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama nee na ah la wax mu ne laysa shay'un amul benn mbir laa wax amul benn dara dara dara ahabba ila allah loo xam ne moom la gën a borom bi moo gën a sopplu fa yàlla moom la borom bi gën a bëgg min qatratayni ci ñaari toq wa asarayni ak ñaari jeexital waaw léegi nag muy cité ñaari toq yooyu ak ñaari jeexital yooyu mu ne qatrati dumu'in bu la neexee nga ne qatratu qatratu dumu'in wala qatrati boo wax baax na qatratu istina damay tàmbali wax ju bees qatrati mooy min qatratayni wa atharayni qatrati toq dumu'in min khashyatillah ay rongoñ yoo xamante ne la tax mu génn ca bëtu ko nit ka mooy ragal yàlla boobu mooy bu njëkk bi beneen waqatrati damin ak toq deret boo xam ne tuhraqu fi sabilillah dafa tuuru ci yoonu yàlla ku dem xare ji ah <coughs> deret tuuru ca moom waaw même bu dee gaañ-gaañ la sax waaw rawati nag bu dee dañ koo faat waaye même bu dee gaañ-gaañ bu mu fa am blessure boo xam ne moo tax mu génn même loolu noonu ci la waaye nag rawatina bu dee nag dafaa faatu mu ne ñaari toq yooyu mooy li gën a sopp lu fa yàlla ci luy toq waaw mu ne wa amal asarani kanta ñaari jeexital yi ñaari trace yi nga xamante ne nii ñoo gën a sopp lu fa yàlla mu ne fa asarun fi sabilillah waaw mooy jeexital boo xam ne ci yoolu yàlla toolu yàlla xare nga dem am fa ay comme poussière yi ñu gisoon bu duggee ci man xare yi nit ki bakkanam ak yooyu wala mu laal ko ba loolu tax moom duxaanu jahannama manula ànd ak waa jooju du du daje loo xamante ne poussière bu nit ki poussière ci toolu yàlla ak lakku-lakku safara allahu akbar kon fa asarun fi sabilillah beneen bi wa asarun beneen jeexital trace fi faridati min faraidillah mooy ci benn ci farataay yàlla yi woo xam ne moom leen jaam di woon di ko def ba borom bi tabaraka wa taala <coughs> bàyyiwaale ci ay jeexital ca yaramam kon nag mu ngi noonee mu ne Eh, xadis bi mu ne rawaahu soroo na ko <coughs> at-Tirmidhi Abu Isa wa qaala mu ne xadisun xadis la boo xam ne baax la waaw léegi kon lii mooy <coughs> xadis bi léegi nag ñu gis taxriij bi mooy laaj bi kon mooy est-ce que ko solo ñu ne la <coughs> mooy eh, imaam at-Tirmidhi kese moo ko solo te benn bërëb képp la ko indi muy abwaabu fadaa'il al-jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadli al-muraabit mu ne haddasanaa Ziyaad ibn Ayyuub al-imaam Abu Iisa at-Tirmidhi mu ne haddasanaa nettali nañu Ziyaad ibn Ayyuub suñu sëriñ di Ziyaad ibn Ayyuub ibn Ziyaad al-Baghdaadi Abu Haashim at-Tuusi al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne nee na haddasanaa Yaziid ibn Haaruun mu nekk ñu nettal mooy Yaziid ibn Haaruun ibn Zaazi Abu Xaalid al-Buxaari asli ñeena noo Waasiti la rahmatullah <coughs> yaani qaala mu ne haddasanaa nettal al-Waliid ibn Jamiil muy al-Waliid ibn Jamiil al-Filastiiniyu li al-Waliid ibn Jamiil dëkkoon fële ci Palestine muy al-Waliid ibn Jamiil ibn Qays al-Qurashiyu ñenn ñi ne al-Kindi la ñi ne Kinaani muy Abul Hajjaj al-Filistini al-Yamani al-asl cosaanam Yaman la waaye Palestine Palestine Abul Hajjaj foofu la dëkkoon muy al-Filistini an al-Qasim <coughs> abi Abdurrahman mu jëlee ci al-Qasim abi Abdurrahman di al-Qasim ibn Abdurrahman <coughs> ash-Shamiyu Abu Abdurrahman mooy dàkkantalam mais baayam Abdurrahman it la tuddoon rahimahullahu ta'ala ad-Dimashqiyu an abi umamata moo ko jële ci abu umama di suday ibn ajlan ibn wahb ibn amr ibn amir <coughs> abu umama al bahili radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laysa shay'un ahabba ila allahi ta'ala ila allahi ta'ala min qatratayn wa atharayn qatratun min dumu'in fi khashyati llah wa qatratu damin tuhraqu tuhraqu fi sabilillah wa amma al-atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillahi hada hadithun hasanun gharib voilà nii la ko al imam at-Tirmidhi yu daal di indi kon hadith baa noonu kon lëkkaaleem ak suñu buntu bi yonente bi saa saa bi ñu xamal ne ñaari toq yi gënal yàlla la amul dara amul dara laysa shay'un amul dara waaw ahabba ila lu borom bi gën a bokk na ci borom bi gën a sopp amul bokk këy ñaari waaw ñaari toq ak ñaari jeexital mu njëkk jee tudd ni mu tudde bunt bi baabu fadlil bukaa fii min xashyatillah mu ne bu njëkk bi mooy qatrati dumu'in min xashyatillah toq ay rongoñ yoo xam ne la ko waral mooy ragal yàlla kon loolu xoolal li borom bi lim ne yi borom bi amul dara lu borom bi gën a bëgg lu dul ñaari toq yi mu jiital ci bi kon loolu réyu allahu akbar hmm? kon nañu borom may xushu waaw mu dara raxut amin <coughs> waaw kon lëkkaale mag buntu baa ngoo bokk na yi ci jëf yi gën a mag yi gën a gàngarlu yu jaam bi di xaar mooy yu mel nii waaw nit ki wéet comme biñ gisoon ci xadiis bale wara wa rajulun <clears throat> zakara allahu zakara allaha xaaliyan fa faadat ayna waaw boo xam ne dafa tudd borom bi tabaaraka wa taala wit moom dong waaw allahu akbar fa faadat mu bëbb aynaahu ñaari <clears throat> bëtam waaw alladina yadkuruna allaha ñuy tudd yàlla qiyaaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard asamaan ak suuf ko bind ak ak ga mu yéeme waaw xam ne lii bind ko baatilaa ci neen ñu jooy ndeysaan waaw allahu akbar buñ leen tuddalee ayatullah yaxirruuna lil azqaani sujjadan <coughs> yop eh? nekk ñoo xamante ne nii di di sujjóot waaw wa yazid ñuy jooy waaw yaxirruuna lil azqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushuu'a allahu akbar mu yokku leen seen jooy yoo yële la ko waral mooy ragal yàlla mais bu ñu ko defee borom bi tëbbaat leen yokkaat leen kon loolu di wane ngëneelam waaye beneen toq bi mu ne mooy ku faatu ci eh, eh, toolu xare waaw allahu akbar jihaad <coughs> mooy bi nga xam ne moo ci gën a tax ñuy wax waaye ah lépp loo xamante ni yoonu yàlla la nga ciy jëm comme di dem ci jihaad lu la ci daal ci yoon wi yàgg ne woon ci toolu xare bee yem waaw ndax innamal a'malu binniyat ah borom boo xooloon ku génn ci këram muhaajiran di dem di gàddaay ci yàlla ah thumma yudrikuhul mawt faqad waqa'a ajruhu ala allah kooku ak payam borom bi wi dara warul moo ko warul boppam waaw kon nga gis ak yi nga xam ne dañuy faatu ci toolu xare nga jàpp ne ñenn ñi naan am ndaysaan du mu ndaysaan <laughs> saxaaba yi dañ doon gis ku mel noonu ñee ko jàpp ne kii moom raw nañu kii moom nañu ba faw moo tax du loolu lañ jóge sànq Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Abu Bakar ay ñaari nit yu ñu faat ko xut la ku nekk ne kii moom a gën waaw <laughs> ñoom moom loolu lañ ko doon jàpp xam nga ne nekk bu ñëwoon mbir même ndaysaan parce xamoon nañu la nga xam ne moom lay peser darajaay martyr gi ñu am ba pare bokk ci ñi nga xamante ni nii ci kanamu yonent bi saa saa am lay xare ba génn àddina ñooñ kan moo leen raw Allahu akbar waaw ak ba jiyaat bu ba yawmal qiyaam waaw du am day sànde <laughs> waaw ñooñu ay gani borom bi la sopp leen a tax mu may leen daraja jooju parce que du ko nekk ko ama waaw te tamit tappet tappet lu tekkiwul ne <clears throat> foo demee ci toolub xare da ngaa war a faatu waxoon dañ la li Abu Sulaymaan waxoon <laughs> Xaalid ibnul Waliid radiyallahu anhu Seydina <laughs> Xaalid ibnul Waliid nga xam ne xare bu nekk dugg na ci daanaka waaw xeex na contre l'islam xeex na l'islam contre waa Makka <clears throat> ànd nag waa Makka di xeex l'islam Uhud gii moom moo taxoon defet bi am bi ñuy rey ñoom Seydina Hamza ak ñoom Seydina naa ibn Rabi' ak ñoom Seydina nangam ak nangam yi ñu fi wax sànk Mus'ab moom nii moo tax <laughs> stratégie ma tax waa Quraysh gañ mais pourtant après da xeex contre waa Quraysh bi mu tuubee Fathu Makka <laughs> mais moo faagaagal ñoom ay Crimée saway ak ñoom Safwaan ibn Umayya Abu Umayya <laughs> waaw waaw wow yawmal Xandaq iz farra Safwaanu wa farra Ikrima wa Abu Yaziid qaa'imun kal mu'tama waaw dégg gaay mu ne na keroog waay affaire yee metti <laughs> keroog <laughs> yawmal xandama Seydina yonent bay saa saa ba muy ubbi Makka Seydina Xaalid lañ jox benn mu jiite benn parti ñoom Safwaan ibn Umayya doon ko jéem kar ne dañuy résister ñu bàyyi dëkk bi noonu ñu koy ubbi ci nàngam moo ab moo Ikrima ibn Abi Jahl <laughs> waaw waaye ba ñëwee Seydina Xaalid dalee dalee na rajaxe waaw Allahu akbar dalee na rajaxe dana kuuñu dali na le ca lañ faate woon keroog ba ñuy laata ñuy ubbi bu ci xare boobu ñuy dugg Makka ca lañ faate woon suufu Makka ca lañ faate woon Kurz ibn Jabir al <laughs> ma war a woon Badar première ma ñëwoon song caawam Medina ma daal di ne fes daw yonent may sa sam ko mu mu rëcc Kurz moom mais tuuboon na ba bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon ubbi Makka ànd ak Seydina Xaalid ibn al moom keroog lañ ko faat radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum Seydina Xaalid moomu nga xam ne xare bu Seyna Siddiq bi mu nekkee gaa yi ne gëmatuñ yàlla nangam nàngam xare yëpp moo ko def moo ubbi ay Saam ak Saam bokk na ñu ko ubbi Irak moom da ko rajaxe ci ay quelques quelques mois waaye yow ay semaine la la rajaxe Irak yëpp nooyal Irak Sey <laughs> bu keroog bi muy faatu ci kaw lalam <laughs> mu ne maa ngi nii voilà <laughs> maa ngi nii man man man Xaalid ibnul sama yaram wi amul fooy gis fooy laal sama yaram lu dul am na jam-jamu xeek. wala dóor dóoru jaasi wala jam-jamu paasa buñ ma jam ci xare fépp sama yaram wi fépp amul fenn fu ci fu ci am exception te man maa ngi nii di faatu ci sama lal <laughs> fala qarrat ayunul jubanaa la wax <laughs> kon nag yàlla na bu mu serr bëtu tappet yi ragal yi nga xam ne jàpp nañ ne toolu xare yi tax nga dee bu doon toolu xare mooy tax nit dee man Xaalidul Walid kon ba ma ba ma faatoo kañ la te ngi nii di faatu sama kaw lal <laughs> kon nag képp ku ragal ba doo dem ci xare ndax jàpp ne da doo dangay dangay dee waaye yal na bu sa yow yow yow yow yal na bu sa dund neex yal na bu yàlla seral sa bët <laughs> kon mooy du am ndeysaan ay daraja yu rëy ay daraja yu rëy waaw ñooñu borom bi da leen a xéewale moo tax borom bi ba mu leen di tudd da ñoom daa bokk da da da leen a xéewale waaw. def boole bi nga xam ne ci la tudd yonent yi hein tudd ñu baax ni tudd yonent si siddiquuna yi ñu ngi ci kat shuhadaa yi ulaa'ika alhamdulillah fa ulaa'ika ma'a alladhiina an'ama ñooñu ànd nañoo ña nga xamante ne wa man yuti'i llaha war rasul képp ku topp yàlla ak yonent bi salaam fa ulaa'ika gaa yoo yële koo kële ña mel ni moom maa borom bi dina leen boole alladina ñi nga xam ne an'ama Allah alayhim borom bi moo leen xéewal kon qatratu damin tuhraqu fi sabilillah loolu du ndeysaan <laughs> toq deret wala deret ju bari yu tuuru ndax nit ku faatu ko ñu faat ci xare loolu du ndeysaan waaw moo tax gaa yi dañ ko doon bëgge ñi xam dañ ko doon bëgge waaw borom bi jàpp ci ñoom ay martyr mu ne borom bi dina boole ku ragal yàlla ku topp yàlla ak ndawam bi alayhi salaam ñoo ñële de dina leen boole ak ñi nga xam ne an'ama allahu alayhim borom bi da leen a xéewale min an-nabiyyiina ci yonent yi alayhi salaam wa siddiqiina ak siddiqiina yi leen gën a dëggal wa shuhadaa ak martyr yi wa saalihiina ñu baax ñu door a ñëw kon tey ñooñu du nga am day sànn kon ngëneelu xatra goo gëles ci sabilillah léegi nag mu ne nag kantaa ñaari jeexital yi mu ne asaratun jeexital boo xamante ne nii nit ki fi sabilillah jeexital ci yàlla comme poussière bi wax nañ la ko sànq wala gaañ-gaañ boo fa jële waaw nga dem ñu xosi comme li kii euh, li ñu li kii wax sànq euh, <laughs> ah, ummu ah, ah, ummu Umaara wax Nusayba <laughs> radiyallahu anha ne keroog gis nga mu ne bi <laughs> ko waaji ne mais mais mais tant mais yow mais kan moo la sa sa cicatrice bu rëy bii nii moom <laughs> foo ko jële sa kii xóot bii mu ne euh, ki ki bada Uhud la woon kàccoor bu mag bi la woon euh, amr euh, kii ibnu Qami ala <laughs> moom la bi ne yonent way saa saam lay faat makkar ko maak mu xam <laughs> muy kii rek ñu interposer ci yoonam kay kar sa waay mu waay bi mu nee bi mu agsee man la njëkk a jot bi mu agsee bi mu ma bàccee jaasi bi tëll la ma dóor jaasi moo ma def nii moo ma def sama cicatrice bii nii mais ni ma ko rafaale sama jaas yi ci ginnaaw ratatatatat waaye <laughs> noonu yàlla bi ñetti mbubb koŋ la dóoroon keroog sama jaas yi jaruñu ko tas <laughs> par exemple loolu noonu jeexital la Seydina Abdurrahman ibn Awf mii ñu doon wax amoon na ci jeexital ci tànk bi <coughs> waaw te moom loolu nag moom Badar la ko daloon <laughs> sauf que boobu jullit ñépp ko def <laughs> parce que benn cicatrice bu mu amoon ci tànk bi moo tax da doon léegi de da doon toog naan rahimallahu bilaalan <laughs> di fàttaleku comme ni moom fàttaleku ñoom si naa Musab <laughs> muy fàttaleku nag bi xare bu jiitu woon muy Badar mu ne yàlla na yàlla yërëm bilaal rek <laughs> bilaal de keroog non seulement tax na ma ñàkk kii ya ma sa sama màng ma ma jotoon a am ñàkk naa ko te ñama amoon prisonnier ñàkk naa ba pare am naa ci cicatrice parce que gàccoor bu mag bi Umayyatu ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naar keroog Badar bi ñu reyee ñoom Abu Jahl nag ñoom Utba ñoom Shayba xare bi jeex nag Umayya ak doom ji Ali ibn Umayyatu ibn Xalaf ñu ànd nag ñoom ñaar ci biir teewlu xare bi nag eh, rek ñu xam ne gaay bu ñu leen gisee itam ñu ray mu gis Seydina Abdurrahman ibn Awf yoroon ay mubbu koŋ yoo xam ne jëlee na ko ci yéefar yi mu jot a rey Umayya ne ko yab na Amr <laughs> ndax da ko doon woo ne faalewu ma ko ma ko <laughs> ya abda kii ya abdal ilah <laughs> waaw yow doomu kon kii yow jaamu yàllal mu ne ko waaw mu ne ko tee ngaa bàyyi sa bëgg koŋ yi te jàpp ma def ma prisonnier boo ma jàppee prisonnier de li nga am lii wak lii ci alal bu ma joxoo sama bopp rançon bu ma koy joxe moo gën sa mbubu xongi mu ne ko Allah Umayya <laughs> te xaritam la woon é <laughs> eh Umayya lii nga may wax ni est-ce que loolu yàlla jël na jël na ko <laughs> kii ci yàlla la wax lool di ko def mu ne ko waaw sa Seydina Abdurrahman sànni kii mbubu kong yi jàpp jàpp leen prisonnier téye di dem si toolu xare bi Seydina Bilal xool gis gis Umayya hmm? mu ne kii du Umayya waaw Umayya moo ko jàpp moo ko moomoon fële ca Quraysh doon ko teg buggal yu metti ya di ko di ko torturer ci naaj wu tàng waa Quraysh <laughs> di ko toog ay xeer yu diis di ko dóor ay yar naan ko weddil diine ji Seydina Bilaal bi bañ naan ahadun ahadun ahad <laughs> Umayya moomu la <laughs> Seydina Bilaal gis ko way mu ne kii du Umayya Umayya tum na Xalaf kii ne kii ne eh, Seydina Abdourahman ne ko eh, Bilal Bilal Bilal waaw mais moom la waaye sama prisonnier lañ de mu ne ma ne kii de maa najaw ko in naja Umayya de bu rëccee tey bu dundee tey non man Bilal du ma dund moom <laughs> maa ngi moom moom kenn ciy faatu <laughs> waaw bu rëccee mooy man du ma rëcc <laughs> maa najaw ko du ma rëcc in naja bu rëccee moom léegi Seydina Abdourahman neen may wax ak Bilaal rek Seydina Bilaal woo Lansaar na laa yaa Lansaar Allah yéen ñuy dimbali mooy waa Medina yéen ñuy dimbali <laughs> kii yàlla ak yonentam alayhi salaam hada Umayya ibn Khalaf neen Umayya mu yées mi ngeen doon dégg lu bon lu ne mu teg ko l'islam bi ngeen di dégg Quraysh mu ngi nii ha wallahi man Bilaal maa najawtu in naja Umayya man duma rëcc bu Umayya rëcc rek waa Lansaar <laughs> ak si <laughs> ceinture Umayya te Umayya ibn Xalaf sayna Abdurrahman ibn Awf moo téye ci loxoom téye beneen loxo bi mu téye ko doom ji Ali <laughs> Ali ibn Umayya ñuy dox léegi rek waa Lamsaar ceinture leen waaw nee na daal bi ñu ñëwee ba ñu ma xam ne dàq jot nañ ñu gaay ba kii ma ne Umayya dawal dawalal sa bopp te xam naa ne doo rëcc nee na bi ñuy daw noonu bi ñuy kii noonu ci la ma gaay yi laalaale seen jaas yi waaw ba mu def sama cicatrice bi <laughs> man Abdurrahman <laughs> mu naan rahimallahu Bilal waaye yal na yàlla yërëm Bilal waaye Bilal de <laughs> keroog tax na ma ñàkk sama bu kopp ba pare am naa ci lii ma am mooy loolu asar la ci yoonu yàlla la voilà rawatina boo xam ne moom yéeféer yi comme Ummu Umaara euh, say ba nga xam ne moom yéeféer bu mag euh, Ibnu Qami'a moo ko def waaw waaw waaw mu ne loolu noonu allahu akbar mooy asara bi poussière yaag sa ya fas sa war waaya poussière ya ñuy poussière poussière bi bi bi xaraw bi di cuqaaral di poussière ak yey dugg sa bakkan yeeg sa mu nekk sa yére yaag sa yooyu loolu dara dax gënal yooyu ñooy gënal yàlla fi sabilillah waaw allahu akbar ha allahu akbar xam nga sabilillah moom buñ ko waxee rek jihaad la mais lépp loo xam ne dalay yoon la wu lay jëme ci sa boroom it coono ba nga koy coono tracem lay bàyyil ci la waaw yow boo nee di jaa yenn jaamu yàlla yi uti xam-xam jàppal ne maa ngi sabilillah waaw trasu daaj may bindee wala clavier yi may bindee ba sama loxo yi xaw a xaw lonk wala xaw a mel nenn wala sama bët yi may xoole doon xool bët yu baax di xool di bind ci kay ba mu xaw a wàññeeku loolu lépp bokk na ci li gënal yàlla sauf que bi bi gën a bi ñuy wax buñ ko waxee sabilillah mooy bële mais yooyu mën nañ cee euh, greffe loolu waale ak booy uti xam-xam waaw <laughs> <laughs> moo tax Seydina Jundub euh, ibnu Abdillah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam imaamul Buxaari moo ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaam da doon dox <laughs> jekki euh, euh, euh, am benn xeer bu ko dal waaw <laughs> mu daal di trébuché daal di baaraam bi daal di nàcc mu ne ko hal anti wala al anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti waaw ci yoonu yàlla lañ jëmoon de <laughs> waaw <laughs> mooy ci kii la woon ci ci toolu xare lañ jëmoon waaw lii dal ko ci yonent bi alei saatu am na nag bon eh, ñoo xam ne nee nañ ci xaar ba la woon benn xunt la woon yonent bi alei saatu ne moo ne ne hal anti illa usbu'un damiti yow xanaa nekkoo lu dul benn baaraam la boo xam ne rek nàcc nga waaw <laughs> wa fi sabilillahi ma laqiti te lii ci yoonu yàlla nga ko jot kon nag loo ci jot rek mooy xéewal la <laughs> waaw bu doon ñun moom nan la <laughs> dinañ ko jàppe noonu eh, eh, lii de boo mooywul moom yii eh, gaafalaate man yiñ doon lii moom day wane ne yii est-ce lii lii du siiñu gañe nañ ñu ah, <laughs> ah teeñoo teeñoo dëpp rek parce que di dem ci xare nii faqastalu ba sa baaraam bi nàcc moom ah loolu moom est nekkul loo xamante ni day wane ne suñuy mbir baaxul waaye déedéet yonent waaye saat saamte ne hal hal anti illaa usbu'i damiti wa fi sabilillahi ma laqiti waaw di wane ngëneelu jeexital yooyu mu ne kon asara asaraan yooyu benn bi mooy asar jeexital boo xam ne ci yoonu yàlla la mu ne wa asarun beneen jeexital bi fii fari bi fii faridati min faraidillah benn farata ci farataay yàlla yi waaw benn farata ci farataay yàlla yi waaw kon booy jàpp waaw yow <laughs> wala ngay julli siimaahum fii wujuuhihim min asari sujud ba muy tagg saxaaba yi radiyallahu yonent suñu boroom di leen melale nee na ñoom seeni màndarga fii wujuhihim ca seen xar kanam yàlla nekk min asari sujud ci jeexital seen sujud yu bari ñuy def di toroxlul seen borom loolu bokk na ci jeexital yi borom bi gën a sopp waaw waaw waaye comme waa ji nga xam ne dafa woor lu yonent ba ne saa saa am ne la xaluufu famille sa'imi xayrun inda allahi min min allahi min inda allahi min rihil misk ne gis nga ki nga xam ne dafa woor ba ngoon nga xam ne e, alen boobu di génn ci bë ci mi gémmiñam mu ne loolu moo dàqal fa yàlla misk voilà loolu jeexital la ci yoo xam ne ci farata yi farataay yàlla yi allahu akbar waaw waaye tamit ñi nga xam ne temps comme ñoom sëy naa xabaab temps yi nga xam ne radiyallahu anhu dañ noo yonentu way sa saabu eh, yonentu way sa saabu tàngooru Makka wi seen julli yi <laughs> mais yonent waaye saa saa nit ñu jàmbat ko mais nanguwul suñu njàmbat bi ah sujjóot fu tàng yooyu noonu muy def ay jeexital ci sa bopp ndax farataay yàlla jooy joxe loolu am na solo waaw waaye nga ñëw di jàpp fajar goo xam ne ndox mi sàngut te foog nga jàpp mais àggul koo xam ne daf lay lor wala day yokk sa feebar mais nag du neex de waaye nga def ko jàpp ba pare ah jeexitalu ndox moomu di des ci sa yaram bi loolu yëpp bokk na ay jeexital la ci farataay yàlla <laughs> yu ama ama ama solo ak ainsi de suite ak ainsi de suite waaw yooyu yëpp ay jeexital lañ yoo xamante ne wa atharun fi faridatin min fara'idillah yi borom bi gën a soppu ab jeexital bokk ci jeexital yi nga xamante ne ni mooy jeexitalu borom bi ci ci ci farataay yàlla joone waaw ñu noonu wa ajwadu dhukhri lada rahmani qul qatratani thumma jur'atani qatratu dam'i al-'ayni fi sawadi layli bi sajdatin lil-ijtihadi wa thani qatratu dima'i fi al-jihad i'la'i i'la'a kilmatin li bari'il 'ibad <laughs> waaw bokk na la gën a gànjar loo mën a denc ngir ëllëg la dar rahmaani fa sa borom bi fees dell ngir mu de yawmal qiyaam waxal ne qatrataani waaw ñaari toq lañ summa jur'ataani ak ñaari wannaasu waaw qatratu dam'il ayni waaw toq rongo ñu bët fii sawaadi laylin mu guddi lool waaw fàttaliku yàlla di yàlla di jaamu yàlla di julli yàlla ba jooy waaw bi sajdati rawatina si sujjóot nga xam ne mooy bërëb ba nga xam ne ci la wam bi di gën jege boroom li di ijtihaadi kay yulli dayoog coonoom bu nit ñooy nelaw di jaamu boroomam waaw mu ne ñaareel bi mooy qatratu dimaa'i fil jihaad yi waaw loolu boroom masaali ko ko doon wax di reprendre yii nii mooy euh, toq euh, rongoñ ci lëndëmu ci ci ci ci jihaad bokk toq deret ci jihaad ngir yëkkati kilmati ah loolu la de <laughs> li baari il ibaad de ngir kaddu borom bi en tout cas diine borom bi féete kaw lu dul moom waxoon nañ la xadiisu lii mooy xadiis Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi ñu fi gisoon waaw nit ki ar ñu ne yonent bay saa saam dañ koo laaj mais ar rajulu yuqatilu shujaa kii day xeex parce que moom day jaay ne guerrier la kii zoro la kii ngir yu lu yuraa makaanahu inda an-nas ngir ñu gis daal vraiment dayoom ci biir nit ñi moom moo di guerrier moo bari galon waaw yonent bay saa saam laaj ko laaj ko laaj ko xamiya koo xam noonu day xare parce que bon dañ ñoo laal ñun séeréer si ah yow yow sa kii bi yëpp fi ko mooy ñun séeréer si pourquoi pël yi benn pël di laal dara ci séeréer si quoi <laughs> pourquoi nous les américains yow xooloon américain bi moo tooñam déet déet déet c'est l'américain quand après nga dem xare ji quoi sumbaay guerre yonent way sa saam ne ma mbir mi daal leen lenn la képp ko xare li takuna kalimatullahi hiya al-ulya képp daa ko xare ngir li nga xam ne mooy kàddu borom bi nekk li gën kaw kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon li i'la yi ngir i'la li ba kilmatin li bari la de waaw <laughs> ah, loolu la loolu daal mooy mbir mi lii mooy li nga xamante ne mooy lu am am solo la moom la eh, eh, hadis bi di wax ni kon ci léegi nag euh, ñu jàll ci xadis bi nga xam ne moo ci mujj te xadis boobu mooy gisoon nañu ko dañ koy wax képp après daal di fermeture li nga xam ne mooy bunt bi al imam al hafiz an-Nawawi bi ma dee xadis bi mu ne wa fil baabi ahadithun kathira mu ne gis na buntu bii nii di wax ci wàllu ngëneelu jooy ndax ragal yàlla tukkee ci ragal yàlla ak xemmem bëgg borom bi tabaaraka wa taala mu ne ci buntu bi ahadithun kasiira am na xadiis yu bare bare bare bari yoo xam ne yelloon nañ nekk fii te ñu ngi ci biir mais man dama cee tànn bu kenn yaakaar ne xadiis yi muy indi mooy rek xadiis yi wax ci lii yii kese ci wax mukk buntu bu ne nag noonu la da ñëw rek tànn ci ay <laughs> ca yooya mais manuñu koo peeg waaw du lees di peeg mu ne kon ci bunt bi am na ahadithun kasiira xadiis yu bari léegi minha bokk na ci mu indi ci benn boo xam ne moom la tëj buntu bi muy xadis numéro quatre cent cinquante six mu ne xadisul Irbaad ibn sa xadisul Irbaad ibn Saariya radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan wajilat minha al-quluub wa darifat minha al-'uyuun mu ne wa qad sabaqa fi baabi nahyi an al bidaa voilà al imaamu an-Nawawi mu ne bokk na ci xadis yooyu muy xadisu Seydina al-Irbaad ibnu Saariya radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne dane annahu qaala nee na wa'adanaa rasuulullah mu ne wa'adanaa waar nañu mu muy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah maw'idatan waaraate woo xamante ne nii de wajilat min al qulub ah bët ya jàq nañ wa zarafat lu ma wax zarifat wa zarafat wa zarafat min al uyun ah bët ya bëbb nañu ca de waaw rongoñ tuuru nañ ca waqat dëgg mu ne nag xadiis bii ndax loolu lëkkaaleen bi mooy jooy ci yoonu yàlla ak ndax ragal yàlla kon yonent lay saasaam di leen fàttali seen borom di leen waar ba ñu jooy waaw xol ya jàq ji waaye wa darafat minha al-uyun la nga xam ne mooy bët ya daal di ci rongoñ ya daal di ciy tuuroo mu ne xadiis bii nag waqat sabaqa fii la ci yem dëgg-dëgg romboon na fii baabi nahyi anil bid'a ca buntu ba nga xam ne moo doon wax euh, euh, euh, moytandiku li nga xam mooy bidaay mu ne indi woon naa ko ci buntu boobule voilà moo tax moom al imaamul haafid moo doon hadith numéro cent cinquante sept voilà buntu ba moo doon baabun fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa adabiha loolu la waaw buntu boobu la ko indi exactement exactement boobu la ko andi woon kon ndax gisoon nañ mooy bi mu ne woon hadis wa amal ahadis moo doon deuxième hadis ci buntu boobu athani an abi najih al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu annahu qala wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun fa qulna ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina qala usikum bi taqwallah والسمع والطوع وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور fa inna kulla bid'atin dalaala mu ne rawaahu abu daawuda wa tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix foofule bañ ko gisee foofee waxoon nañ la xadis bi ñu ñëw xadis quatre cent cinquante six hein te du foofu rek waaye war na ñëwaat sax xadis sept cent deux insha allahu taala kon ñaareel baa ngi nii romb ta ci arbaine yi moo doon xadis numéro vingt huit hein les quarante hadith les quarante deux hadith de imaamu Nawawi moo doon numéro vingt-huit hadith bii kon bii mooy ñaareelu yoon mu romb moo tax lépp loo xam ne moom lañ ci waroon wax gis nañ ko foofule lëkkaaleem ak fii nag mooy wa zarafat zarafat minha al-uyun bët yi daal di nañ ciy tuuru rongoñ yi daal di nañ ciy jooy eh, war na ñëwaat nag dernière fois hadith sept cent deux